fi lbaabi saalisi wa samaaniin ba'dal mi'a baabun fi lhassi ala suwarin wa aayaatin maxsuusa kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw biñ jeexalee ci sunu jotaay bi ñu génn chapitre cent quatre-vingt-deux mu doon baabu istihbaabi tahsiini as-sawti bil-qur'aan wa talabi al-qiraa'ati min hasani as-sawti wal istimaa'i lahaa Euh, xadis biñ ci mujj woon a gis ci garab googu moo doon xadis numéro mille huit muy junni ak juróom-ñett mu ne woon wa an ibni mas'udin mu ne woon wa an ibni mas'udin radiyallahu anhu annahu qaal qaala linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam iqra alayya alqur'an ba ni mu jeexa woon walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis chapitre cent quatre-vingt-trois bii nag mooy avant dernier ci kitaabul fadaa'il côté yi wax ci ngëneelu alquran ak li ciy wër-wërloo bu ñu jëlee bii nii chapitre bi ci tegu après mu génn nag ci wàllu alquran dugg ci al wudu li nga xam ne mooy ngëneelu njàpp dem fi yeneeni façon ngëneel yoo xam ne bari nañ euh, walillahi la <coughs> wal minna kon mu ne chapitre cent quatre buntu wala baa bun buntu fil xasi day wax ci soññaate di inciter nit ñi ala suwarin ci ay saar ba wa aayaat nag ay aaya maxsuusa yu jagoo mooy buntu bii da ko teg ginnaaw bi mu la waxee gën a la alquran d'une façon générale wax la tamit jàng kon bi ñu soppe li nga xamante ne nii mooy eh, boo koy jàng da fexe di eh, di ko réviser ngir bañ koo fàtte ak tamit mu ëndil la bii ñu weesu njàng moomu nag dañoo sopp nag ngay neexal baat bi tey sàkk ku neex baat bi jàng ngeen koy déglu bii nag muy ñëw nag ci lu am solo mooy alquran dafa yaatu nit mën na ne ah man de wax dëgg yàlla moom jàng kaamil bi yëpp moom dina xaw a ah, sama càggan la de waaye daal xam naa ne duma fi jaay loo xam ne naan daa naa ko def waaw waaw waaw waaye daal ah mu ne la nag kaay yëgal ne am na saar yoo xam ne aka ñoo bari ngëneel am nañ ay jagle waaye am na ay aaya yoo xam ne yow loo sàggam sàggan xanaa nag jàng aaya yooyu diñ ko war a man waaw waaw daawim tilawatan lidil kitaabi walaw salatatan min al ahzabi waaw <laughs> fi kulli yawmin duna hijranin kama talabatul ilmi lahu dawintima waaw niñ ko fàttalee jamono yi yëpp li a Cheikh Serigne Touba doon wax radiyallahu anhu waaw mu ne daawim tilawatan lidil kitaabi saxal di jàng di nafar di di di di di di di nafar tey liir téere bii di alquran walaw même bu dee ne ñetti ahzaab la ci bés bu nekk te bu ko gàddaay comme way sàkkukatu xam-xam yi nga xam ne moom lañ askanale seen bopp noonu lañ mel ñu askanale leen ko fii nag al imaam rahimahullah di ñu wax al nawawi kene nag ñaaxaate bu sharia di ñaaxaate te dina tax ñenn ñi nga xam ne boo loolu tamit lu am solo la même ku góor góor góorlu ki lool yii da koy jariñ sinon yonent bay sa sam doonu koon xamle kene mbir yi borom bi daal fadlullahi alayna azim daal waaw ngëneelu yàlla ci suñu kaw rëy na màgg na waaw màgg na lool alquran ji li muy rëy rëy rëy am na yoo xam ne da cee def ay jagle yoo xam ne du lu gudd lu waay mën a tayel tayel tayel xanaa nag ah mën a jàpp ci loolu <laughs> mu ne nag bunt bi looloo tax ma teg ko bunt bi c'est pour inciter ngir ñaax ay ñaax jullit bi góor ak jigéen nag ci ay saar yoo xam ne ak ay aaya yu jagoo al imam rahimahullah indiwu fi benn aaya ci kanam mu commencé ko hadith mille neuf jeexale ko xadiis bi nga xamante ne nii mooy mi vingt muy ñaata moom xadiis moom hmm? xadiis non douze douze xadiis inclus mille neuf la tàmbalee mille neuf mille dix mille onze douze treize quatorze seize dix-sept dix waaw dix vingt douze hadith la fi indi mu koy tàmbalee hadith bu njëkk bi di wax ngëneelu a'zamu suwar fil qur'an allah saar bi gën màgg ci alqur'an saar saar laa wax de waxuma laay saar bi gën màgg ci alqur'an moom la koy tàmbalee ngëneelam allah bokk saar bi ëpp li nit ñi mokkal mooy saar bi bi bi gën a neex a mokkal te mooy saar bi nga xam ne même saa tayel maan yi sax bu ñu góorgóorloo tuuti daal di koy mokkal te ñuy ëpp ci àddina bi mooy saar bi ëpp bu ñu ñëpp mokkal alquran bam bi ci gën a neex saar bi ci gën a neex a jàng gin cee yomba jàng ah gin cee ëpp njariñ nga xam ne moom dong ëpp na alquran bi yëpp xoolal borom bi rek <laughs> saar boobu li alquran yëpp dëxëñ la ko foofu yombal ko wala qad yassarna al-qur'ana li-dhikr fa hal min mudakkir allah waaw borom bi moo yombal al-qur'an al-qur'an li-dhikr fa hal min mudakkir allah léegi kon saar boobu nag moom lay tàmbalee ay ngëneelam waay waay yey na waay waay waay moo yey saar boobee ngir tàmbalee wax ay ngëneelam muy indi xadiis muy xadiis bi nga xam ne kon mooy xadiis mille mille huit allah al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahu allahu taala mu ne an abi Sa'iid Raafi' ibn al-Mu'allaa radiyallaahu anhu annahu qaala qaala lii rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam alaa u'allimuka a'zama suuratin fil qur'aani qabla an taxruja minal masjid fa axaza biyadii falammaa aradnaa an naxruja qultu ya rasula allah innaka qult la uallimannaka a'zama suratin fi lqur'an qaal alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'u al-mathani wal qur'anul azim alladhi utituhu rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala allah allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar ah léegi neex na te tàmbaleeguñu de te ko ñam daal moo ko mën a tàqamte ko te ko ko tàqamte koo xam la muy neex la muy sax <laughs> billaahi alquraan a neex billaahi fatihatul kitaab a neex kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne an abi Sa'id mu ngi jële ci xadiis saxaaba boo xam ne ah mu ngi tuddoon Abu Sa'id moo doon dàkkante la waaye Rafi' ibn al-Mu'alla mooy li gën siiw ci turam sinon dafa bari ay wuute de est-ce que la tuddoon ah waaw mu ne jële na ci moom anhu yal na borom bi tabaraka wa taala e, daal di kontaan ci moom te gërëm ko annahu qaala neena mu ne neena qaala li rasulullah mu ne qaala wax na lii ñeel ma rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fekk ñu ngi woon ci jàkkaam ji lañ ne woon waaw muy jàkkaay Medina ala sakiniha afdalu salatu wassalam nee na bi ñu fa newee yonentu may saa saam ne ma ala uallimuka a'zama suratin fil qur'ani qabla an takhruja min al masjid <laughs> waaw ne ma yow Aba Sa'id ndax duma la jàngal ndax duma la xamal saar bi gën a màgg ci alquran laata ngay génn ci jàkka ji mooy kay waaw kay lay wax xam nga de nee na yoneen saa salaam fa axada bi yadi mu jàpp sama loxo ñuy dem di dox di dem utali buntu jàkka ji di génn mais nag diñ doon dox ñu ngi waxtaan dañ doon waxtaan yeneen riwaay dinañ ñëw léegi ci taxriij bi ak kuddaay bi insha allah nee na mu téye sama loxo ñuy dox fa lamma aradna an naxru bi ñëwee bay waaj franchir porte bi nag war a génn jàkka ji nag qultu ma ne ko ma foog ne ah yoneen saa sam est-ce que fàttewul parce que dana ma woon ndax duma xamal saar bi dina màgg laata muy génn ci jàkka ji te ñu ngi nii di waaj a génn ci jàkka ji te xamalaguma ko ah qultu ma ne ko ya rasulallah ah yow ndawal yàlla sa alayhi wasallam innaka yow kat ta waxoon nga ma léegi ne ma la u'allimannaka wat naa ne dinaa la xamal a'zama suratin fil qur'an saar bi gën a màgg ci alquran waxoon nga ma ne di ma ko xamal laatu ñuy génn jàkka ji loolu mooy xanaa ah ñu ngi ñii de di waaji génn jàkka ji xanaa yoneen saa saa qaala yeneen way saa saa nee na mu ne ma mu ne alhamdulillahi rabbil alamin mooy saar bi nga xam ne mooy saar bi ñuy woowe suratul hamd saar bi nga xamante ne nii mooy suuratul alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu mboolem canti lillahi ñeel na borom bi tabaraka wa taala rabbil alamin borom bi ndeef yépp al muy mu ne ko hiya sab'ul masani mooy juróom-ñaar yi nga xamante ne dañuy baabu wal qur'anul azim te mooy alqur'an ju mag gi alladi bi nga xam ne utii moom lañ ma jox man yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne hadis bi rawaahu solo na al Buxaari yu al imaam a Abu Abdillah al Buxaari rahimahullahu taala kon Allahu akbar Allahu akbar ah mu def est-ce moom dong ko solo ñu ne la déedéet bi di sëriñam dal imaamu ahmad ibnu muhammad daal dina koy solo waaye na ko noonu alimamu abu dawud waaye na ko noonu alimamu an-nasa'i waaye na ko noonu alimamu ahmad ibnu maaja al-qazwini rahmatullahi ala al-jami' al-imam al-bukhari imam muslim kon gis nga ne solowu wala du muttafaqun alayhi moo tax mu ne rawahu al-bukhari rahimahullahu ta'ala hadith bi xadiis bi nii imaamul Buxaari da ko indi ci bërëb yu bari indi na ko ci kitaabu tafsir baabu maa jaa fi faatihatil kitaab kitaabu tafsir suuratul anfaal baabu yaa ayyuhal laziina aamanuu istajiibuu lillaahi wa lirrasuul waaye it indi na ko ci kitaabu tafsir suuratul hijr baabu qawlihi wa laqad aataynaaka sab'an minal masaani wal qur'aanil aziim voilà indi na ko ci kitaabu fadaa'ilil qur'aan baabu fadli faatihati kitaab ah kon mu ngi noonu kon ñoom al imaamu kon ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo kaa solo al imaamul buxaari rahimahullahu ta'aala buñ jëlee ci baabu ma jaa kitaabu tafsir baabu ma jaa fi fatihatil kitaab mu ne haddathana musaddad mu ne nettali nañu suñu sëriñ di musaddad di musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad al asadi abul hasan al basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana yahya mu ne ki ñu nettali mooy yahya di yahya ibn sa'id ibn farwa al qattan al hafiz abu sa'id at-Tamimi wal-Basri al-Ahwal rahimahullahu ta'ala qaala mu ne an Shu'bata mu jël ko ci Shu'ba di amirul mu'minin Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani Khubayb ibn Abd al-Rahman mu ne nettali na man dong Xubayb ibn Abdirrahman di sama sëriñ man Shu'ba di Xubayb ibn Abdirrahman ibn Abdillah ibn Xubayb ibn Yasaf al-Ansari al-Khazraji Abu al-Harith al-Madani rahimahullahu ta'ala an Hafs an Hafs ibn Asim hmm? moom muy Hafs ibn Asim muy Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab doomu Sayyidina Umar gi ibn al-Khattab wax naa la bu yaakaar ni Seydina Omar doom ju góor Abdallah kese la a siiw kese waaye Hafs <coughs> amoon na ñenn ne non Asim ma naan Asim parce que ci boppam nee nañ amoon na doom ju tudd na Hafs moo tax ñu moom Seydina Omar waxoon nañ ko bi ñuy tàmbale radiyallahu anhu première hadiisu téere bi gisoon nañ ko euh, euh, boobale waxoon nañ fi ay mbiram Seydina Omar radiyallahu anhu lu tax ñu naan ko Abu Hafs am na ci boroom xam-xam yi ñu ne parce que daa amoon doom su doon Hafs waaw mais Hafs comme que mooy euh, day tekki jàmbaar gaynde ak yooyu euh, am ñu ne loolu la waaye bon waaye kii Aasim moom doomam la woon voilà frère la woon ci Abdallah ibn Umar ak ñoom Sayyidatu Hafsa ak ñooñ Hafs mi nag doomu Aasim moom la di o Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jami' moom Hafs al-Qurashi al-Adawi al-Umari al-Madani an abi Sa'id ibn al-Mu'alla mu jëlee ci Abu Sa'id ibn al-Mu'alla al-Ansari al-Madani az-Zuraqi am nag ñu ne Abu Sa'id ibn Aws la ibn al-Mu'alla léegi nag xam nga Imam an yu da ne an abi Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla la loolu mooy loolu la tànn waaye daa mu wuute de am na ñu ne Rafi' ibn Aws la tudd am ñu ne eh, Rafi' ibn Aws ibn al am ñu ne non Rafi' ibn al am ñu ne euh, euh, Rafi euh, mu ngi tudd al-Harith ibn Aws ibn al-Mu'alla ñi ne al-Harith ibn Nufay ibn al-Mu'alla ibn Luzan ibn Haritha ibn Adi ibn Zayd ibn Thalaba ibn Adi ibn Malik ibn Zayd ibn Manad ibn Habib ibn Abd Haritha ibn Malik ibn Ghadb ibn Jusham ibn Khazraj loolu am nañu wax loolu ne loolu la mooy kon da ngay gis ne gis ne dafa am wuute ci ay mbiram moom ak kañ la génn àddina tamit dañ cee wuute bu baax a baax a baax waaw rahmatullahi jamii kon moom mi muy Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla moom noonu laal la siiwe Rafi' nag am na ñu ne Rafi' mooy ñu gën siiw ñu ne Rafi' la tudd waaw moom a xadis bi kese la am ci saxiix imaamul Buxaari ah kon Raafi' ñi ne Xaaris ah am ñu wax leneen am ñu ne Aws ah ainsi de suite euh, euh, léegi moom mi kon mu ne waaw an Raafi' kon ñu ngi ci Raafi' Abi Sa'iid ibnul Mu'alla aqa annahu qaal kuntu usalli fil masjid fa da'ani nii la commencé hadith bi dane kuntu usalli fil masjid waaw dama ne doon julli ci jàkkaay yonent bi alayhi salaam fa da'ani rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wooma bon comme que maa julli ñi nag falam falam ujibhu wuyuma ko quoi xam naa ma naa xaar xam naa ba moom loolu la ko jàppe bu comme que a nekk di julli damay ragal ne yoneen saa salaam seet loolu bu baax mais damay julli quoi léegi ma julli ba pare fa qultu ma ne ko ya rasulullah inna inni kuntu usalli bi ma jul sëlmalee daal di ñëw ci moom nag ne ko ah ndawal yàlla saa salaam man de dama doon julli fa qaala yonent bi alayhi salaam ne ma alam yaqulillah ne ma ana ndax yàlla waxul tabaaraka wa taala ci alquran istajibu lillahi wa lirrasuli waaw ne ma est borom bi waxul ci alquran ne istajibu wuyu leen yéen jaam yi lillahi ñeel yàlla ak ndawam bi ah walir rasuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam daakum bu leen woowee yooyu sa alayhi wasallam ne ma est yàlla waxul lool ci alquran kon loolu mooy sa julli ji da ko waroon da ngaa waroon da nga maa waroon a wuyu même bu dee yaa ngi julli <laughs> waaw summa qaala lii loolu dinañ ci ñëw taxaw tuuti insha allah summa qaala lii ginnaaw gi nee na mu ne ma yoneen saa saam ma la u'allimannaka suuratan hiya a'zamu suwarin min al-Qur'an qabla an taxruja min al ma nag dinaa la jàngal ah bi nga xam ne moo gën a màgg ci yi ci quran laata ngay génn ci jàkka ji nee na summa axada bi loxo nag ñuy dem mu newee bay waayu génn jàkka ji nag moom alayhi salaatu ma ne ko nag fa qultu alam taqul ma ne ko nag saa saa waxoo woon ma lu u'allimannaka waat naa ne dinaa la xamal suuratan hiya a'zamu suuratin fil qur'aan di nga ma xamal saar bi nga xam ne waat na ci yàlla moo gën a màgg ci alqur'aan qaala yeneen saa saam ne ma alhamdulillahi rabbil aalamiin waaw ne ma saar boobu la hiya moom as-sab'ul masaani juróom-ñaar yi nga xam ne day baamu juróom-ñaar yi nga xam ne day tagg wal qur'aan te mooy alqur'aan al-aziim gu màgg alladi bi nga xam ne wuti to noonu la ko al imaamu daal di indee fii léegi ñu taxaw tuuti euh, bala ñu génn fii ci taxrij bi ak tamit est ce que bi saxaaba bi kese lañ ko soloo ci moom parce que loolu affaire la waaw <laughs> waaw ku mel nii comme léegi dañuy xool li al imaam al xaafid ibn bi muy saraali ci kitaabu euh, tafsir baabu maa jaa fi kitaab def na fi baax muy étude bu am solo mu ne bi muy tàmbali bon am lu mu njëkk wax ci kaw mu ne. tanbihan mu ne ñaari yu may attirer seen attention yow miy jàng sama téere bii di al di Fathul Bari sharh Sahih Imaamul Bukhari tanbihan ñaari yu may leen di def attention ngeen ngeen ngeen bàyyi ci xel di di xëcc seen di attirer seen attention ci lii ma bëgg a wax ñaar yata'allaqaani bi isnaadi haadha al boo xam ne dafa yii nag dafa laal dañu lëkkaloo. ak càllale xadiis bi mu ne ahaduha benn ahaduhuma benn bu njëkk bi mu ne nasaba al-Ghazali wal Fakhru ar-Razi wa tabi'ahu al-Baydawi hadhihi al-qissa li Abi Sa'id al-Khudri wa huwa wahmun wa innama huwa Abu Sa'id ibn al-Mu'alla mu ne première man alhamdulillah Hajar lu ma leen attirer seen attention mu ne imaam bi ñu naan al-Ghazali mooy kan Abu Hamid al-Ghazali mu mag mi radiyallahu anhu askane la la wal wal faxr ar-razi ak al imam al faxr ar-razi borom tafsir bi wa tabi'ahu mu daal di ko ciy topp al baydawi al imam al baydawi ah rahmatullah alayhim hadhihi al qissa nettali bii nii ñoom dañoo jël li abi sa'id al-khudri au lieu ñu ne abu sa'id abu sa'id ibn al-mu'alla ñoom ñoom ñu ne abu sa'id al-khudri la moom la leen saa saa waxoon lii mu ne loolu nag wa huwa wahmun loolu ab def def de la wa innama huwa abu sa'id ibn al mu ne loolu képp ku liir seen téere yi fekk fu imaamul Ghazali di waxe loolu imaam al-Fakhrur Razi al imaam al-Baydawi ak ñeneen ñoo xam ne seen ginnaaw mën nañoo ñëw topp leen parce que loolu dafa am mooy boroom xam-xam léeg-léeg am na ci ñoo xam ne dañuy taqlid boroom xam-xam mooy boroom xam-xam en fait léeg-léeg mu kenn ci ñoom wax leen na ñu jël ñu jël am ñu jël wax jooju di ko wax di ko wax di ko répéter saa ñu def taxqiq bi xóotal wax ji seet est-ce que wax jii nii vraiment amul juumte parce que bi ma ko wax rek dañuy ñëw rek jël am na ñuy def loolu waaw foofu nag ay njuumte mën na cee am ndax il suffit ki ci kaw ki ñuy taqlid di ko di ko di ko copier li mu wax mu juum rek ñi ci des ñëppay juumandu Abdullah la ay imaamul xaafis bi wax ne imaamul Ghazali moo ko wax <laughs> ak al-Fakhru Razi imaamul Baydawi yi ñëw topp leen te c'est sûr que du ñoom kese <laughs> waaw mu ne loolu nag def def le la de ak la waaw nga demoon déet waaye ma ne la wax la imaamul Ghazali. ak ni muy toll lépp waa après njuumte kan kan ci àddina bi ci mbindeefu yàlla yi moo boodu juum wax ma kan jox ma ci kenn kenn ku ma sa juste oo jox ma ci kenn waaw kullu bani aadama xataa tàmbale def bàkkaar doon wax mais juum juum ñépp koy def waaw te baykat bàkkaar doon wax te looloo gën a garaaw juum xam nga juum da koo tey teyoo ko xataa day dugalaale njuum xata mooy mooy fóot mooy njuum day tekki njuum te tamit sahwu ak sahwu la façon def def le la <laughs> waaw loolu ñëpp la mën a dal yow bu dee sayyidul bashar yonent saa salaam ci boppam moo julli ba pare toog zul yaday ni daal di jóg radiyallahu anhu ne yonent saa salaam waaw a ah, qusiratu salat am na am am am mu ne ko kullu hada lam yakun yonent bi alayhi salaam moo ne julli ñaari rakka ba pare toog tisbaar wala tàkkusaan comme ni mu nee hadis bu siiw boobu ci Sahih bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu Zul Yadayni daal di jóg ne yonent saa salaam mais dañoo wàccee dañoo wàññi julli ji wala da ngaa juum yonent saa salaam ne ko ñaar yooyu yëpp benn nekku ci mooy juumu ma te wàññiwul julli ji Zul Yadayni ne ko ah moom kay benn am na ci moom. <laughs> yeneen saa ne mbooloo mi waa asadaqa <laughs> zul yadayn ne mais zul yadayn li muy wax c'est vérifié ñaar laa julli Seyna Abu Hurayra ne mbooloo mi ñoom Seyna Abu Bakar ak ñoom Seyna Omar ñëpp a ngi fi woon radiyallahu ko waa yeneen saa salaam de ñaar nga julli de <laughs> te ñett la a julli mu jóg sàpp waat ñun ñu julli waat ñaari rekk daal di sujjóot ñaari sujjóot loolu kon bu dee xayrul bashar loolu seen eh, mbiru nju njuumte day am waaw waaw moo tax téereeb sëriñ diw la moom benn njuumte amu ci loolu dangeen koo wax rek waaw dangeen koo wax rek sinon yéen ñi jàng ci yéen te am yenn prérequis yi léeg-léeg ñu gis ci mbindum sëriñ diw loo xamante ne nii moom da koy leer na lii moom euh, yaa problème waaye nag wegeel gi ak fa ñu ko teg kese moo tax yenn yi gars duñ ko souligner te loolu nag waru la mën a nekk waaw loolu amul ci xam-xam waaw sëriñ bi nga xam ne ci moom nga jox ko sax bu dee dafa juum yow waroo ñëw ne bon bu dee yow ñeneen ñi ngay gaaw di souligner ne dañoo juum waaw di corriger léegi sëriñ bi nga jox kanta moom mu juum nga bëgg koo ndëpp ndëppal di ko utal ay lay loolu caaxaan na tudd loolu tuddul dëgg waaw dëgg moom mooy dëgg loolu mooy li yoon kon mu ne première baa ngi première lu ma leen di attirer seen attention ngeen def ci ndànk loo xam ne imaam yii de dañ cee juum askane la nettali bii ne Seydina Abu Sa'id al-Khudri la waaye du moom radiyallahu anhu innama huwa Abu Sa'id ibn al-Mu'alla kooku mooy Abu Sa'id mu ne saanihima mu ne saaniihima ñaareel bi may attirer seen attention di leen ci def loo ndànk man imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne rawal Waaqidiyyu haadha al-hadiis an Muhammad ibn Mu'aaz an Xubayb ibn Abdirrahmaan bi haadha al-isnaad fa zaada fii isnaadihi an Abii Sa'iid ibn al-Mu'allaa an Ubayy ibn Ka'b mu ne wallazii fi as-sahiih asah mu ne beneen mbir mu ne rawal waaqidiyu mu ne al imaam al waaqidi di Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al waaqidiyu ci sëriñu waa ahlu siyar wal maghaazi waaye moom matruk la ci wàllu xadiis mooy ko xam ne ay waxam jaruñoo daq ganaar léegi mu ne moom soloo ko xadiis bi moom la imaamu an na waxam ju diir ji imaamu an Ahmad ibn Sa'd sunan <laughs> mu naan <laughs> dim naan rasul kadhibi am <laughs> ñetti euh, euh, wax lu amul ci xadiis ay ay ay pôl lañu ay kii lañ quoi euh, ay ay ay ay ay ay dafa am ay pôl yoo xam ne ci goxu l'islam yu mag yi eh, ñeent yoo xamante ne nii existe nañu eh, ñi nga xamante ne nii ci hadiisu yonent bi alayhi salaam ah ah ñii lañu <laughs> waaw léegi bokk na ci ñam tudd mooy al-Waaqidi bi waaw <laughs> waaw Allahu akbar <laughs> mu <laughs> boole woon na ci ki nga xamante ni mooy euh, mooy mooy euh, al-Waaqidi mi ne ko ñooñu moom ay seen wax euh, jarul bàyyi kii daal <laughs> xel waaw léegi bon moo tax moom bon dëgërul quoi ku ku ku ku bari woon nag ay ay ay xam-xam la ci wàllu siira waaye ku mel noonu wax dëgg yàlla même ci wàllu siira il faut faire attention waaw loolu mooy li jaadu parce que quand même siira dund la yeneen saa sa histoire moom lenn la soit mu nekk noon wala mu bañ a nekk noonu rek waaw histoire nag ñu ko jële ci ñoo xam ne seeni wax jar da dàq ganaar wax dëgg yàlla ak lu ñu man di wax amul da koo mii nag da koo nàngam déedéet koo xamante ne nii wóolu ko yow wóolu ko ci dara dund yeneen sa salaam quand même manoo ko ci ñëw ne léegi kantaa moom lépp lu moom bu waxee ñuy jël di nootal ay waxam loolu moom man la nekk en tout cas loolu moom du lu ma mën a dégg waaw te loolu lépp leeraloon nañ ko ci siira bi moo tax buñ doon defee taxriij yi siira bi xadiis yëpp mooy nettali yeneen saa salaam yëpp ay xadiis la waaw siira bi yeneen saa salaam amul ay sëriñ di wax na ci téereem bi nangam rek mu jeex di non wax ju nekk. dañ doon dem def taxrij bi wax ji kan moo ko wax ban téere la nekk càllale yi nan la demee léegi nag mu leer waaw bu dee moom kesee nettali ñu ne ah lii de al waaqil yoo ko nettali te moom xam nañu mooy kan rahimahullah léegi nag ñu wax nettali bi du tee ñu wax nettali bi waaw al mais nag na leer kan moo wax wax ji bu ko kenn di askanale yonent saa salaam wala di di dogu alors ñu mel nii ñoo wax wax ji ah waaw kon nag loolu il faut ñu ciy bàyyi xel waaw faut ñu ciy bàyyi xel waaw loolu daa am solo lool waaw doo ñëw rek di di parce que dund yoneen saa salaam quand même mooy lépp quoi mooy suñu lépp waaw waaw mooy suñu lépp mooy suñu lépp mooy suñu lépp wal iyaadu billah léegi nag mu ne kon al-Waaqidi daa solo jële ja hadis bi jële ko ci Muhammad ibn Mu'aaz moom mu jële ko ci Xubayb bi mu nekk ci yàllal bi ibn Abdurrahman ci sanad bi waaye da cee yokk beneen waay mu ne an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla mooy Abu Sa'id ci boppam ibn al-Mu'alla jële ko ci Ubay ibn Ka'b alors ko loolu amul ci càllale bii loolu amu ci mu ne walladi fi sahih li nekk ci sahih imaamul Buxaari bi asax moo gën a wér mooy jëlewu ko fenn ci Ubay nettali bi moom la léegi nag dinañ ñëw Seyna Ubay loo xam ne tamit moom lii nii dal euh, Abu Sa'id euh, ibn al-Mu'alla da koo dal ak Yonent bi alayhi salaam voilà loolu am na waaye kanta bëgg a jël ne Abu Sa'id ibn al-Mu'alla moo jële xadiis bi moo nettali mbir mi ci Seyna Ubay loolu moo amul na leer moo daal Imaam al-Bukhari al-Hafiz ibn Hajar mu ne wal Waaqidi shadiidu ad-da'f idan farada fa kayfa idaa xaalaf mu ne ta wal Waaqidi moom lañ doon wax sànq ne jarul ay waxam jar da bàyyi gana lu jar da daq li nga xam ne mooy ganaar <laughs> waaw <laughs> mu ne moom dafa nekk koo xam ne ku tar ak ak la waaw ku tar ak faiblesse la léegi nan la ñuy xalaat bu dee ne daa am ñu wuteeg moom rawatina loo xam ne sa imaamul Buxaari la nekk moom mu nettali yoo xamante ne la boo xam ne eh, jaarul yoon lool lool <laughs> loolu loolu jar da sax xalaat naka lay demee li muy demee ñëpp xam nañu ko kon nag loolu dafa nekk lu am am solo léegi al imaam al xaafizu mu daal di continuer